وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله رواه مسلم رحمه الله تعالى wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dahril ghaybi mustajaaba inda ra'sihi malakun muwakkalun kullamaa da'aa li akhihi bi khayr qaala al malakul muwakkalu bihi amina walaka bimithl rawahu muslim rahimahu allahu taala kon alimamu alhafidu nawawiyu rahimahullah ñëwaat ak ñun fi nga xam ne ci la ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn ubbi woon nañ suñu tome bu bees bi di tome 64 di chapitre bu dee ci téere bi 251 di wax baabu fadli du'a bi dhahril ghaib ubbi woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn ngëneel gi nekk ñaanal sa mbokk jullit foo xam ne new fa wala sax mu ngi fi mais déggul ngay ñaan waaw mu ngi nee toog mu toog wala mu sës ak yow sax mais ngay ñaan si biir wala sa làmmiñ loo xam ne moom déggu ko nga koy ñaanal lool bi zahril ghayb la mooy lu mu yëgul rek waaw waaw kon loolu gisoon nañ ci jotaay bii ñu génn wàllu wu njëkk wi euh, muy côté Alquran aay yi nga xam ne moom la al imaam indi woon moom ci mujj woon mu ne woon wa qaala ta'aala ixbaaran an Ibraahiim alayhi salaam rabbanaa ighfir lii wa li rabbanaa ighfir lii wa liwaalidayya wa lil mu'miniina yawma yaquumul hisaab voilà walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg ci xadis yi waxoon nañ ne ñaari xadis la ñoom lañ jàngandoo parce que ñaari xadis yi Euh, dëgg la ñaari xadis la mais même saxaaba bi moo ko nettali te noo nii mu mel nii noonu la ko al imaamu muslim daal di rangalee tamit voilà kon alhamdulillah moo tax ñu ne nañ ko jàng benn yoon dama bokk lu muy wax muy xadis bu njëkk bi mille quatre cent quatre-vingt-quatorze mu ne wa an abi darda mu ne wa an abi darda mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne ni mooy sayyidina wa mawlana Abu Darda Uwaymir radiyallahu anhu annahu kaana moom de sami'a dégg na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma min abidin amul benn jaam muslimin boo xam ne bu wommatul yàlla la góor a jigéen a ci yam nag amul mafhum nga ne ah waxul amatul muslima kon nag jigéen ñi bokkuñ ci déedéet tamit du li ñu xame comme lii mooy jaamu yàlla ça va pas dire nga nekk esclave comme koo xam ne daa am ku lay moom ba pare déedéet te ba pare moom mu wommatul boromam déedéet mooy jaamu yàlla <laughs> waaw boo xam ne yad'u mu ngay ñaan li akhihi ñeel mbokku jullitam bi dhahril ghaib loo xam ne newu fa boo xam ne dafa faat ci ndiggal wala ci ndiggal kumpa mooy loo xam ne rek new fa <laughs> waaw ah mooy luy xew illaa lu dul ne xaalal malak am na malaaka boo xam ne moom la borom bi da koo tàggat lool kese mission am lool kese lay liggéey loolu kese mooy wasifaam mooy fonction am mooy di xaar di xool jullit ñi nga xam ne ñu ngi ñaanal seen mbokki jullit ñi mu wax lii lu dul malaaka dina wax wala ka bi mis ñeel na la lu mel ni liñ ko ñaanal waaw mu ne xadiis boobu rawaahu muslim al imaam muslim rahimahullah moo ko solo léegi ñu jàll beneen xadis après dañuy ñëwaat bële def taxrij ba pare dooru ñëwaat def taxrij bi njàngat yi benn la xadis bi ci tegu muy xadis 1495 mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci moom ba léegi muy kan Abu Darda anna rasulallahi radiyallahu anhu kan na dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yaqulu doon wax daawatul mar'il muslim ñaan ak nit ki nga xam ne way wommatul borom bi la tabaraka wa taala kooku de ñaanam hein bi zahril ghaib li akhihi li akhihi ñeel mbokkam ah mbokku jullitam bi zahril ghaib ci loo xam ne dafa fàddu nekk fa à son absence mustajaba lu ñuy nangu la mu ne nan lay demee inda ra'sihi day nekk fa boppam moom jaam bay ñaanal mbokkam malakun am malaaka muwakkalun boo xam ne moom la yàlla wàkkee di jox chargé daal di koy togg jëf ne ko yow lii mooy sa liggéey lan lay wax kullama daa li axiihi bi xayr saa bu jaam bi ñaanalee mbokkam ci yiw xaalal malakul muwakkal malaaka bi ñu ko chargé lan lay wax miñ chargé loolee jëf ju wax jëf joojee wax joojee day wax ne bihi bi ñu chargé loolee lan lay wax amin ah amin yow sa ñaan waaw mooy yal na yàlla nangu walaka bi misli te yow ñeen na la lu mel ni li nga ñaan kon hadis yi ñu ngi nii léegi kon nag ñu dugg nag ci tax bi commencé bu njëkk bi hein léegi foofu euh, al imaamu léegi da boobu dane woon euh, waan abi darda sa sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kene sayna abu darda dégg na sallallahu alayhi wasallam ma min abdin muslimin amul benn jaam bu wommatul yàlla yad'u buy ñaan li akhihi ñeel mbokkam bi zahril ghaibi ci xam ne dafa faddu new fa illaa lu dul xaalal malaka bi dina ne walaka bi misl loolu di nga am lu mel noonu léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom donga ko solo ñu le la déedéet sëriñam al imamu ahmadu muhammad rahimahullahu taala daal di woon na koy solo waaye imam ahmad surtout bu deuxième bi mais ñaari xadiis yi daanaka ñoo bokk lu ñuy wax quoi te voilà mooy gi nako al imamu abu daawuda Euh, rahimahullah ne kitaabu salaa baabu du'a bi zahril ghaib naka la imaam ibn Maaja indi na ko surtout deuxième bi quoi rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi alal jamii al imaamu Muslim moom la njëkk a indi ki baabu buntu bi nga xam moom la shuraax yi def ci kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu fadli du'a lil muslimiin bi zahril ghaib mu ne haddathanii Ahmad ibn Umar ibn Hafs al-Waki'i mu ne nettali sunu sëriñ man dong la nettali haddathanii Ahmad ibn Umar ibn Hafs al-Waki'i di Ahmad ibn Umar ibn Hafs ibn Jahm ibn Waqid ibn Abdillah al-Kufi al-asl al-muqri' moom mi al-Kindi al-Kufi rahimahullah ad-Darir al-Waki'i dañ ko doon al-Waki'i parce que daa daa taqoo woon ak aw <laughs> Waki' ibn al-Jarrah hmm? waaw abu ma eh, abu sufyan ar-ruwasi al-asbahani an-naysaburi al-a'war dafa takkoo moom jëlee moom lu bari dafa takkoog moom bañ koy woowee al-waqi'i kii daal moom waqi'i la quoi ko jógu waqi' la quoi <laughs> rahimahullahu ta'ala mawla Hudhayfah ibn al-Yaman génn àddina la 237 rahmatullahi alayhi bi madinati Baghdad moom kuufi la waaye Baghdadi la rahmatullah alayhi siqa imam Muslim solo hadis qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Fudayl gis nañ ko fan ne mu ibn Ghazwan Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi mawla Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullah alayhi mooy saduq bi nga xam ne dañ ne dañ koo jame nag ne ak ab ab ab siik la woon rahmatullah alayhi waaye gis nga ñu ni lool boole bañ Hajar ne waaji boole ci ne siit la ma ne looloo tax de sinon ñii da ngay gis imam muslim la nekk Muhammad ibn Fudayl voilà ad-Dabbi bon yenn ko borom xam moom yu bari nag dañ doon wax ne moom siit la woon te da doon euh, euh, wax lu du noonu Seydina Usmaan mais moom ci boppam <laughs> nettali nañ ne non moom laaj nañ ko am na benn kii bu ne man fekke naa euh, jotaayam ma laaj ko. kii <laughs> Yahya ibn Ma'in ci boppam moo ko moo kii ibn moo ko doon wax moom moo ne dégg naa Muhammad ibn Fudayl waaw fekk man maa nga fa moom ma nekk ci moom benn waay ne ko yow Marwan al-Fazari kat nee na sa baay dafa laa jàpp <laughs> benn guddi dana ne ñaanalal njéggal Seydina Usmaan nga bañ koo def waaw Euh, am na boroom xam-xam ne dañ naan baayam da koo dóor guddi gi yëpp fajar ngir mu ñaanal Seydina Usmaan mu bañ radiyallahu anhu ñaanal ko jéggal léegi nag la do la la Yahya di wax ne man dama mas a nekk ci Muhammad ibn Fudayl am benn waay ne ko ah Marwan al yi kat nee na nee na sa baay yow daf laa bëggoon nga ñaanal nga ñaanal jéggal Seydina Usmaan nga nga bañ benn guddi Yahya ibn ma nee na man maa ko dégg moom Fudayl Muhammad ibn Fudayl ad-Dabbi mu ne laa wallahi ma alima Allahu minni qat wa ma dhakartu bi xayr mu ne maa ngi wat ci yàlla lool amul lool amul maa ngi wat ci yàlla borom bi xamul lii ngay wax mooy daa existé wul lii xamewu ko ci man xamul mukk lii ne loolu la Marwaan wax ci man loolu amul kene sa baay daf ma kii ne ma ñaanalal Seydina Ousmane mu nit ñi yëpp ma bañ mu jub mu ciy dóor loolu loolu du dëgg amul yàlla xamu ko ci man parce que du exister waaw man man masuma wala zakartu masuma tudd tudd Seydina Ousmane xattu mukk lu dul yiw lii nag moo gën a dëgër li ñeneen ñi di wax parce que ñu bari dañuy toxal rek naan waaw moom daa inxarafan Ousmane daa nekkoon koo xamante ne nii mun xarifan an Ousmane wala radiyallahu anhu dafa jéngoon ci Seydina am dafa jéngoon daal Seydina Usmaan moom neexu ko woon te tamit doon wax moom ci lu rafet waaye gis nga li mu wax euh, <laughs> euh, lii daal mooy li nga xam ne daal moo gën a dëgër waaw malgré li ñeneen ñi di wax boroom xam-xam yi di wax dara mooy euh, loolu moom de toute façon li mu waxal boppam ah Yahya ibn Ma'in ne man maa fekk jataay mu wax loolu tuuma goog ñu koy wax mu ne amul waat ci yàlla ne yàlla xamul ne loolu am na waaw kon loolu moo tax muy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana abi bàyyi mi ñu doon wax moo ko doon dóor <laughs> wala moo ko doon <laughs> nekk guddi gi ñaanalal Seydina Usmaan mu bañ mu tëj ko ba fajar mu ne sama baay moom laa jël muy Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir moom thiqa la <coughs> Abul Fadl ñi ne Abu Muhammad ad-Dabbi mawlaahum al-Kufi génn àddina après l'an 140 rahmatullahi alayhi an Talha ibn Ubaydillah ibn Kariz jële ci ku ñu naan Talha ibn Ubaydillah ibn Kariz ibn Jabir ibn Rabi'a ibn Hilal ibn Abdi Manaf ah, rahimahullah Abu Mutarrif al-Khuza'i al-Ka'bi al-Kufi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ah, lu yéeme mbir la waaw ah, <laughs> moom Talha Talha bi ay mbiram lu yéeme la waaw waaw mooy ne moom jamono yonent bi saa mu ngi doon dund moom parce boroom xam-xam yi dañ naan moom mii am nañu ne at mi yonent saa salaam gane àddina ci la gane àddina muy amul fii atum ñay ma bu abra yónnee ñay ya ngir ñu yàq ji kaaba ga boroom bi toroxal ko di ko wax ci eh, li ilaafi Quraysh non non eh, eh, suuratul fiil hmm, li loolu mooy suuratu Quraysh beneen alam tara kayfa wala fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil am nañu ne année boobu la judd moom am ñu ne non non trente ans après te trente ans après mooy lan boobu yeneen saa saa guñ ko sax ci jaar yi mu officiel am ñu ne non quarante ans après lu mu ci man di doon ça veut bu dee quarante ans après mooy. atum révélation bi at bi yonent saa saam tàmbalee ci la juddu kon kooku <laughs> mooy kon gis waaye du saxaaba nag waa siqa la muy Talha ibn Ubaydillah ibn Karib rahimahullahu taala an Ummi Darda moo ko jëlee ci Ummu Darda as-Sughra mooy bu ndaw bi di Hujayma ñii ne Juhayma bint Huy bint Hay bint Hay bint voilà Hujayma bint Huyay ñi ne bint Hayy al-Awsabiya ñi ne al-Wasabi al-Wasabiya ad-Dimashqiya al-Himyariya al-Ash'ariya ne woon soxnaay Ummu Darda euh, Abu Darda mais mooy deuxième bi parce que Abu Darda am na ci borom xam ñaar non benn lañu Abu euh, Ummu Darda benn kese la amul ñaar mais loolu dëgg ah Ummu yi ñaar lañu am koo xam ne mooy ki tudd Xayra Xayra moom saxaaba amul ci Sahih imam Muslim gisoo ko fi te moom gisoo luñ koy luñ koy ciwal waaw ab hadis moom saxaaba la kooku mooy saxaaba mooy ummu darda bu njëkk bi kii nag ginnaaw gi da taabee la mooy koo xam ne gisul yeneen saa saam jotawul yeneen waaye soxnaay abu darda la woon moom itam ñu koy woowee ummu darda darda nag doomu abu darda la woon waaw comme ni ñu doon abu dar ummu dar ah abu salama ummu ah, ay yu mel noonu moom Darda doom la woon abu abu te dinañ gis beneen xadis bi eh, eh, ni ngay gis boo jëkkëru Darda moo ko nettali <laughs> waaw Darda doomu abu ah, ah, jigéen la woon de voilà Darda jigéen la woon <laughs> doomu sëy naa eh, kii la woon nu mu tuddati ki ma wax sànq abu Darda waaw bàyyi Darda kii ummu Darda mooy bu ndaw bi ma nekkoon ci taabi'iyaat yi yu jigéen ñi bokkoon na ñu ci gën a sell gin cee baax gin cee yéeme waaw Abdullah génn àddina la quatre-vingt-un ans nekk ci faqiha radiyallahu ta'ala anha as-sughra an ummi darda an darda mu jëla ko ci boroom këram di bàyyi darda di Uwaymir ibn Malik waxoon nañ la am nañu ne Uwaymir ibn Amir la ñii ne déedéet ibn ñii ne ibn Abdillah ibn Qays ñii ne Uwaymir ibn Zayd la ibn Qays ibn Umayya ibn Amir ibn Adi ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari Abu Darda bokkoon ci waa Khazraj rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu di sahaaba bu siiw génn àddina la 32 ci xilaaf Sayyidina Usman moom moom Sayyidina Mawlana al-Abbas comme niñ la ko waxoon Mawlana wa Abdurrahman ibn Awf Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ñoo ñoo génnandoo àddina radiyallahu ta'ala anil jami' fële ci Damas rahimahu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaybi illa qaala al-malaku wa laka bi mislihi bi gis na bii mooy bii léegi nag ñu jàll ci beneen bi nga xam ne mooy hadis bi ci tegu muy 1495 bi ci Riyad bi mu ne wa anhu kon dañu woon bu ngi koy jële ci moom ba léegi muy Seydina Mawlana Abu Darda te hadis yi nii nii ko imaam Muslim ci lu jiitu rangalee ci buntu boobu surah yi def baabu fadlu du'a lil muslim bi zahril ghaib ci kitaabu dhikri wa du'a wa tawba wal istighfar niñ la ko waxe léegi kon al imaamu kon foofu dane ka anna moom Abu Darda mu ne yonent si anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaana yaqul nekkoon na wax da'watul mar'il muslimi ñaanu uh, nit ki nga xam ne dafa wommatul yàlla nekk jullit li axiihi ñeel mbokkam bi zahril ghaybi ci loo xam ne fa mustajaaba lu ñuy nangu la inda ra'si nekk na ca boppam malakun am malaaka muwakkalun boo xam ne lañ ko da moom lañ wëkkër wëkkër moom lañ chargé loolee kullama daa saa bu ñaanee li axiihi bi xayri ci uh, uh, bu ñaanalee mbokkam bi yiw qaalal malak malaaka bi ne al muwakkalu bihi amin wala ka bi misl voilà léegi loolu la ci teg léegi dañuy gis ñett yëpp ndax am na beneen euh, euh, ñeenti hadis la sax la fi imam muslim yëpp dinañ ko gis insha allah xoola kon bi ni al imaamu hmm? al imaam non ñett la al imaamu kon boo mooy biñ ci dal mu ne hadathana ishaq ibn burayj léegi mooy est ce que moom danga ko nekk dana moom rek ko sol dana rawahu muslim dañ laa bii nag la imam ahmad dëgg-dëgg daal di solo bii non mooy beneen bi sax mais moom la rek mais que mooy euh, fin ba lay lay niru waaw waaw <laughs> mu noon bii la bii la bii nii la imam ahmad solo imam ibn maaja rahmatullah alayhi al abu daawud moom mooy bu njëkk bi eh, ida daa rajul li akhihi bi dhahri al ghaib qalat bi qalat al malaika moom la ko ndi moom al ki nga xamante ne mooy abu daawud amin wala ka bi misli mooy biñ génn léegi léegi nañ ñëw ci bi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 Rahawihi génn àddina la 161 génn àddina 237 bi Ishaq ibn Rahawi rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana an-Nadr ibn Shumayl mooy ki ñu xabaare mooy an-Nadr ibn Shumayl ibn Kharasha ibn Zayd ibn Kulthum ibn Anas ibn Zubayr ibn Amr ibn Hujr ibn Hujr ibn Khuza'i ibn Mazin ibn Amr ibn Tamim al-Mazini Abul Hasan an-Nahwi al-Basri borom grammaire bu mag la woon al-Marwazi gane àdduna cent vingt-deux génn àdduna deux cent nekkoon ku dëgër an-Nadr ibn Shumayl qaala mu ne rahimahullah mu ne haddathana Muusaa ibn Sarwaan al-Muallim mu ne nettali nañu Muusaa ibn Sarwaan am na nag ñaan Muusaa du bi siin waaye bi saala bi bi saabi Muusaa am nañuy wax loolu am na non Sarwaan ah ibn am ñu ne non ibn Farwan la mooy est-ce que sa wala sa wala fa loolu lépp ay wuute la am na ñu ne Sarwan am ñu ne Sarwan am ñu ne Farwan an-Najdi al-muallimu al-Basri rahimahullahu ta'ala eh, kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko qaala mu ne haddathani Talha ibn Ubaydillah ibn Karis gis nañ ko sànk rahimahullah qaala mu ne haddathatni Ummu Darda fii dane moom ki ko nettali kan la Ummu Darda comme fi ñu jóge ah gis nañ ko sànq moom qaalat mu ne nee na haddathani sayyidi waaw gis nga ni ñu ni ñu woormaale woon seen borom kër yi ñoom ñi xam diine ñoom ñi xam ma yi nga xam ne kuy l'islam yar mu ne xaddatani man ummu darda de netti la na ma sayyidi sama sang ba mooy kan mooy Uwaymir mooy abu darda radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man da'a li akhihi bi dhahri al-ghaybi qala al-malaku al-muwakkalu bihi amina wa laka bi mis gis nga léegi nag lañ jël bu mujj bi nga xam ne buntu bi hadith yi rek la fi indi alimamu Muslim mu ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim moom lañ jóge léegi ibn Rahawiya rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana Isa ibn Yunus mu ne kii nettali mooy Isa ibn Yunus yàgg nañuy wax seen mbir ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah as-Sabi'i al-Hamadani al-Kufi génn àddina 181 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Malik ibn Abi Sulayman mu ne kii nettali mooy Abdul Malik ibn abi sulayman maysara al-arzami rahimahullahu ta'ala abu muhammad ñi abu sulayman ñi abu abdillah ñi abul munzir al-kufi al Fazari rahimahullahu ta'ala génn àddina la 145 nekkoon saduq la woon waaye lahu awham ku duggaloon waaye amoon nay def def la rahmatullahi alayhi an Abi Zubayr mu jël ko Abu Zubayr de Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlahum Abu Zubayr al-Makki rahimahullahu ta'ala génn àddina vers les années 126 an Safwaana hmm? mu jële kuñ naan Safwaan kan mooy Safwaan imaam Muslim ne wa huwa ibnu Abdillah ibnu Safwaan wa kaana tahtahu Dardaa Safwaan bi muy Safwaan mu ne mooy ibnu Abdillah mooy doomi Abdillah Safwaan ibnu Abdillah al-Akbar ibnu Safwaan ibnu Umayya ibnu Xalaf al-Qurashi al-Jumahi voilà surtout Safwaan ibnu Umayya saxaaba bi eh, muy eh, doomu Umayya ibnu Xalaf mu yéeme miñ faatoon Badar Euh, doom ji di Safwan ibn Umayya bokkoon ci kàngamu Quraysh ko kilifaay Quraysh nga xam ne après ñoom ñoo créé Uhud ngir jël seen revanche mais dafa mujj tuub fathu Makka dafa tuub après moom Safwan ibn Umayya Abu Umayya léegi moom di Safwan ibn Umayya rahimahu radiyallahu anhu moom mooy ki nga xamante ne mooy maamu kii Safwan ibn Abdillah mooy doomu Safwan ibn Umayya bu mag bi saxaaba bi bu doomam jur Safwan bi voilà rahimatul radiyallahu an ali léegi kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko waaye siqa la rahmatullahi alayhi mu ne wa kaana tahtahu darda kii ci suuf ronam la ne woon ab darda mooy lan mooy doomu sayyidina sayyidina abu darda radiyallahu anhu darda niñ koy dàkkantale Safwan bii moo doon jëkkëram la la annahu qaala nee na qadimtu Sham mu ne damaa dikk damaa dëgmal ñëw Sham dëkk bi ñu naan Sham di bilaadu Sham di fële nga xam ne mooy la grande Syrie foofu nga xam ne Damas fa nga xam ne fa la kii newoon Abu Darda foofu la newoon te fële génnaa dina wax nañ la ko léegi nee na fa ataytu Abu Darda ma dikkal Seydina Abu Darda di Uwayna mu ne fa ataytu Abu Darda dafa ñëw Sham léegi ma dikkal Abu Darda fii manzilihi falam ajid man Safwan ma ñëw di seeta ah, sama goro bi nga xam ne moo ma may soxna la <laughs> mi ma may dardaa nii ñu koy dàkkantale di dardaa <laughs> ma ñëw fa mooy dugg fa woon léegi euh, euh, bon ndax moom kii la quoi voilà moom kii la Safwan nee na bi ma ñëwee Sham nag ah loolu ñu ci xamee rafet na boo demee dëkk boo xam ne say goroo nga fa nga jaar fa seeti leen mais ñëw dëkk boo xam ne say goroo nga fa wala sa goroo nga fa nga ñëw teggi leen dem doxi li ngay doxi dem sa yoon loolu naay su voilà li nga la dëkk mais ba mu ñëwee Sham ne ataytu Shama damaa dikkal Sham dem Sham voyage qadimtu Shama bo fa ataytu Abad Darda ma dikkal Abu Darda ngir ziyaara ko fii manzili ci këram falam ajidu fekkuma ko fa fa wajadtu Umma Darda ma fekk fa nag Umma Darda di mooy bu ndaw bi as-sughra bu ndaw bi fa qaalat mu ne ma aturiidul hajja al mooy ñëw na fekku fa soxna borom euh, gorom bi waaye fekk na fa soxnaam mu ne ma soxna si ne Abu Darda Ummu Darda aturiidul hajja al ne ko ren da ngay bëgg aji ren dana ma may màkkal dëkk ku dëkk màkka du aj <laughs> waay <laughs> waay ku dëkk màkka <laughs> du aj ah léegi fa qultu nee na Safwaan ne ma ne ko ah naam waaw nen moom fa séena naa aj moom qaalat nee na Ummu Dardaa ne ma fad'u Allah lana bi xayr ne ko boo demee aji na ñu ñaanal yàlla lii moo tax lool sunna la gis kuy aji wala di dem foo xam ne euh, fu bërëb bu baax la mu ne ko léegi fad'u Allah lana bi xayr mu ne na ngeen ñu ñaanal yàlla yiiw loolu sunna la boo gisee kuy dem bërëb yu mel noonu nga ko ah nag ñu ñaane lii wala bu ñu fàtte ci ñaan waaw loolu sunna la moo tax Abu Darda euh, euh, Ummu Darda di ko def nii te gisoon nañ xadiis ba yeneen tubaab yi saa saa waxoon Seydina Umar gisoon nañ ko ci Riyad bi nii bi nga xam ne ci la woon day dem daa najaroon ca jaahiliya daal di dem euh, i'tikaaf ca Kaaba ga yeneen saa salaam ne ko awfi bi nazrik ne ko matalal sa nizar mooy mu ne ko woon matalal sa nizar gi ginnaaw gi mu ne ko mu ne ko mu ne ko bu ñu fàtte laa tamsaana yaa ukhayya fi du'a aw kama qaal bu ñu fàtte yow sama yow suñu mbokk yow suñu frère ki ci ñaan waaw kon nag loolu sunna la moo tax euh, euh, euh, as-sayyidatu ummu darda hmm? mu daal di wax lii hmm? la tansana ya akhi min du'aika loolu la ko xam na hadis trois cent soixante treize lañ ko gise ah, loolu ama am solo gis ne loolu daa nekk sunna ah léegi kon bi nga xamante ne loo am na mu nekk kon boo demee bu ñu fàttee ci ñaan ngaa tan bu ñu fàtte ci ñaan waaw fad'ullah nag ñu ñaanal bi xayri ci yiw fa inna nabiyya ndax man ummu daa maa lay wax yow Safwan gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana yaqul nekkoon na doon wax naan daawatul mar'i gis nga ñaanum nit ki al muslim ki wammatu li axiihi ñeel mbokkam bi zahril ghayb foo xam ne new fa mustajaaba lu ñuy nangu la inda ra'si ne na boppam malakun am malaaka ah muwakkalun boo xam ne moom lañ chargé togg ko jëf muy dox be loolee fa kullama daa li axiihi bi xayr saa bu ñaanalee mbokkam ci yiw qaala al malaku malaaka bi ne al muwakkalu bihi bi chargé wu loole amiin waay waay yàlla na yàlla nangu wala kata ñeel na la bi misli bu mel ni li ko ñaanal <laughs> bien mais sa hadis bi àggul ah léegi nag xanaa ba ma tàmbalee riyaat ba léegi nag hadis boo xam ne amul rupture bu ko ñàkk am xanaa nag loolu war naa koo xam ma ne la léegi wax ma lu tax lu tax nga ne a hadis bi daa am rupture ah parce que Ummu Darda kat yaa ne masula gis yoneen saa salaam masula jotaay ak moom waaw moom taabi'i la taabi'i yàlla bu jigéen waa léegi bu nee yoneen saa salaam nee na loolu nan lay dëgëre ñu ne la waaw kay kay lu am solo nga wax léegi nañ continuer xadiis bi nañ continuer xadiis bi nga xool hmm? qaala Safwaan ne fa xarajtu bi ma Umu daa waxee lool ma génn nag ci kër gi comme ko fekk ma wax Abu Darda ma génn fa xarajtu ila suuq ma génn nag di dem ci marché bi foofu ca Sham fa laqiitu Abu Darda ma dajeeg nag Abu Darda saxaabu bi nag ma dajeeg moom nag di Uwaymir bi sama goro bi ma may doomam ji di Darda <laughs> ma ne ko fa qaala lii ma wax ko bi mu fa qaala lii mu wax fa qaala lii mu wax ma misla zaalika comme li ma Ummu Darda di soxnaam si mu bàyyi ci kër ga wax yarwiihi Abu Darda nag ne ma lii maa ngi ko jëlee an nabi sallallahu alayhi wasallam wax ji ci yeneen sallallahu alayhi wasallam mooy da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaybi mustajaba inda ra'si malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khayr qala al malak al muwakkal bihi amin amin amin wa laka bi misl amin te di nga am lu mel noonu kon lii leeru la kon mooy lii la mooy jokkaloona voilà lii nga bëggoon waaw fay wax nga dëgg de waaw <laughs> léegi jokkaloona mu ngi noonu mooy xadiis bi Abu Darda ci Abu Darda moo tax fële mu ne sayyidi moo ma ko nettali waaw moo tax mu wax ko fële mais sama sayyidi sama sang man de moo ma ko wax haddathani sayyidi waaw sama sang moo ma nettali man nii nga xamante ne maay Ummu Darda léegi kon ginnaaw tax taxrij yi ñu def nii ci xadiis yi walillahi alhamdu wal minna léegi ñaareelu njàngat mooy hadis bi suñu la alhamdulilah lëkkaale moom bunt bi dafa leer mooy di ñaanal sa mbokk jullit ci loo xam ne new fa gëneel gu rëy ji ci nekk mooy la mooy lépp loo ko am na malaaka boo xam ne yàlla da koo tàggat uniquement pour lool gis nga ni mu tàggate malakul mawti ngir muy rey nit ñi kese def maalik ay mu saatoo saa mu nekk kuy garder safara ridwaan di garder ajjana Seyna Jibril bu ko yónni ci yonentam yi leen di wax yi ñeneen ak ñeneen fii la ñeneen ak ñeneen yooyu noonu la tàggat malaaka boo xam ne moom ak malaaka yi gisoon inna lillahi malaa'ikatan fudulan yoo xam ne ñooy wër wala fudalaa boo ci wax baax na di wër yaltamisuuna majaalisa dikr ñooñu tamit loolu rek mooy seen wazifa mooy seen li nga xam ne mooy seen fonction loolu la ñuy kii itam am na malaaka borom bi yitte gu mu jox am bëgg ak yitte gu jox bu rëy ak bëgg gu mu bëgg nit ki jullit ñi di ñaanalante mbaax ñaanalante mbaax loolu tax mu lan mu ut malaaka boo xam ne exclusivement li ñuy def mooy li nga xamante ne képp ko ñaanal sa mbokk lu baax malaaka bu nekk sa boppu naan amiin premièrement sa bos yàlla na nangu waaw amin li nga ñaan nii ngir sa mbokku jullit amin walaka bi misli yàlla na nga am lu mel nii li nga def li nga ñaan waaw kon lii rëy na borom bi du tàggat malaaka ngir muy toppatoo loo xamante ne nii amul solo <laughs> waaw yàlla billah waaw kon gërëm gi ci nekk. yonent way sa sam xamal ñu ko loolu nga xam ne raybu bu ñu ko xamaloon nan lañ koy xamee kenn du ko fi xam du damay neexum xel ba xam ne am na nag malaaka boo xam ne saa boo déedéet loolu neexum xel du la ko may waaw loolu moom neexum la ko may wax yu kese lay jóge min rabbika ya rajul kon nag mu ngi noonee kon bu loolu leeree benn ngëneel waaye leneen mooy moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme li imaamun euh, kii doon wax <laughs> al imaam uh, an-Nawawi hmm, doon na ko wax ci al minhaj bi muy sarah hadis bi moom al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne hadis bi moom nekk na ci waaw bayaanu ak leeral waaw nekk na ci vraiment hein ak leeral li nga xam ne ngëneel gu rëy ah ci nit ki bu ñaanalee mbokkam foo xam ne nekk hada wa fii hada fadlu du'a li akhi al muslim bi dhahri al ghaib waaye hadith bi nekk na fi ngëneelu ñaanal sa mbokku jullit ci loo xamante ne dafa fàddu wala nekku waxoon nañ la nag même bu nee sawet mais déggu la wala boog sa biir nga koy wax loolu it ci la ndax déggu la l'essentiel mooy mu bañ a dégg mbir mi ndax loolu ci la ixlaas bi wéetal ga sopp gi nga ko sopp di gën a feeñe waaw loolu koo amulul amu koo ëmbalul l'amour ak cofeel boo ko defal te jullit ñi nag ah, dañoo war a soppante fii tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal bunyan aw kal jasadil wahid yeneen saa saa nee na boo boo jullit ñi seen soppante seen bëggante seen miinante seen bëggante seen soppante ah, day mel ni benn mur wala benn yaram boo xam ne bu ci dara nekkee ñoom ñépp ko yëg day synchroniser voilà loolu nag mooy cofeel googu yàlla def ah, wa ja'alna baynakum mawaddata wa rahma ma def seen diggante li nga xam ne mooy mawadda cofeel ak rahma yërmande loolu mooy tax ngeen mën a sopp nit cofeel googu loolu mooy moteuru lii tax nga koy ñaanal yiw moo tax mu ne lii dafay nekk hadis bi ngëneel gu rëy rëy rëy rëy ci ñaanal sa mbokk foo xam ne newu fa wala mu nga fa may déggu la yëwu la sax walaw daa bu doy ne tamit ñaanal na li jamaa lii nag du benn nit comme li ñu waxoon bu ñaanalee li jamaa mbooloo minal muslimiina ci way ngëm yàlla yi waaye wom xasalat hadi fadiya mais di mooy gëneel gi day laal nekkul ne non benn nit kese la war a wax li ax yi la wax kon bu dee mbooloo la si walaw daa li jumlatin mooy bu bu yoon benn jumlatul muslimin boo leen jullit ñi fa aydan te li feeñ mooy te si day dal tamit te loolu la wa kaana ba'du salaf mu ne am na ci yenn salaf yi bi ñoom bi ñu xamee kenn ci ñoom <laughs> euh, hadis bii lan la doon def ida araadaan yad'u li nafsi yad'u li axi bu bëggee ñaanal boppam dara <laughs> da koy ñaanal mbokku jullitam bi tilka da'wa li anna tustajaab ndax lool dañ koy nangu wa yaxsulu lahu lahu misluha bu ko defee mu am lu mel ni loolee par exemple dafa nekk ci salle d'examen année boo xam day def examen au lieu moom mu ñëw ne yàlla yàlla naa am waaw mu ñaanal ko mbokkam ni nga xam ne ñoom ñoom ñoo mais foo xam ne yëgu ko te waxu ko déclaré wu ko waxu ko foo xam ne nit ñi dañuy ñëw di ko nettali après naan dibu sax mu ngi la doon ñaanal déedéet fu mu wéet waaw nga xam ne fa lay sell gi ñu doon wax dina nekk digganteem ak boroomam mu ñaan lool bu boobaa comme que saa salaam xamal nañu borom bi xamal nañu ci làmbañ yoneen saam saa salaam sa mbokku jullit fu mu dañ koy nangu te bu ko nangoo malaaka ma danaan yow itam loolu nga am ñu nangu ko moom da koy ñaanal ne kon sama mbokk mais di Ibrahima ba moom la na am <laughs> bu ko defee bu Ibrahima ba amee wala ñoom ñépp yàlla eh, ñii nañ am waaw léegi yow ñaan googu daal di lay dalaale dañ naan diw mais waaw diw boo xam ne gis nga sa mbokk mu jullit bëgg dara yow nga bëgg dara nga ñaanal ko sa benn mbokku jullit lu baax moo tax bi xëy ci yiw waaw ci yiw waxuñ ñooñ nga xam ne ñoom ay ay ay ay ay ay lu ñaaw rek la ñuy nga xam ne dañoo pessimiste à vie <laughs> waxuñu lool waaw ngay ñaan lu bon nit déedéet bi xayr bi xayr la wax la al imaam al qurtubi rahimahullah mu ne hmm? li yonent saa sallam ma min abdin muslimin yad'u mu al muslimu huna huwa alladhi salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi alladhi yuhibbu linnaasi maa yuhibbu li nafsihi li anna haadha huwa alladhi yahmiluhu yahmiluhu haaluhu wa shafaqatuhu ala akhihi al-muslim an yad'uwa lahu bi dhahri al-ghayb mooy liñ doon wax sànq à peu près al imaamu al-Qurtubi rahimahullah borom al-Mufhim sharh Sahih imaam Muslim rahmatullah alayhi mu ne jullit bi yeneen saa sam di wax mii nag mooy ki nga xam ne. ay mbokk jullitam dañoo mucc ci làmmiñam ak loxoom ayu làmmiñam ak ayu loxoom mooy te mooy jullit bi nga xam ne dafa soppal mbokkum nit ñi li mu soppal boppam moom lañ doon wax al mu'minu warum naa fi tawaadudihim wa tarahumihim man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'min li akhihi falyuhibba li nafsihi bo maa falyuhibba li akhihi maa eh, yuhibbu li nafsihi falyuhibba li nafsihi <laughs> mbokkam li mu bëggal boppam léegi nag al googu mu amal nit ñi mooy tax loolu mooy li ko yen ak ñeewante ak cofeel gi am ci ñoom mbokk moo ko mu muy ñaanal mbokk jullitam ci loo xam ne newu fa waaw waaw mu ne wa innama xassa xaalata li bu'diha an ir-riyaa wal agrad al mufsida aw al munqisa fa innahu fi xaali alxayba yatamaxadu al ixlaas wa yasihhu qasda wajhi llahi ta'ala bi dhalik fa yuwafiquhu al-malak fi ad-du'a wa yubashshiruhu ala lisani rasuli sallallahu alayhi wa sallam bi anna lahu mithla ma da'a bihi li akhihi waaw wal ukhuwa huna hiya al-ukhuwa ad-diniyya wa qad takunu ma'aha sadaqa wa ma'rifa wa qad la yakunu wa qad yata'ayyan waaw wa qad la yata'ayyan waaw fa inna al insana ida daa li ixwanihi almuslimina haythu kaanu wa sadaqa allahu wa sadaqa allaha fi du'aa'ihi wa axlasa fiihi fi haali alghaybi anhum aw an ba'dihim qaala almalaku lahu almalak lahu dhaalika alqawl bal qad yakuunu thawaabuhu qad yakuunu thawaabuhu a'zam li'annahu da'aa bilxayri wa qasadahu lil-islaam wa likulli almuslimiin wallaahu ta'aalaa a'lam al-imaam al-Qurtubi muy continuer rahimahullah mu ne nag li mu ne ala zahril bi loolu li tax mu préciser ko nen saa salaam mu ne loolu parce que tudd ko ndax moo gën a sori ngistal kon ñu la wax léegi ak tamit bon objectif yi nga xam ne yu bon la mooy nit man nay ñaanal nit ñi ci biti di wax ne waaye da koy ñaanal lu baax ndekete yoo allaytu yabdu naabuhu id yaghdabu <laughs> la sha'iru arab ba wax ne allaytu gis nga gaynde yabdu day feeñ naabuhu bëñëm ba waaw bëñ yi day feeñ bu meree da ngay gis bëñ boo yaakaaree ne day reetaan day nga dee <laughs> waaw kon mooy nit léeg-léeg bu dee du barul xay bi bu toog nii di ñaanal nit ci biir mbooloo yi ñaata nit ñooy ñooy def yooyu yëfi naafiq yooyu ah ñun kay benn lañ ñun kay lépp lu ñu yéene suñu bopp lañ lañ ko njëkk yéene te bu ñu wéetee ah ah, ah, ah, ah bu ñu wéetee sawaay yi hein di di di di di saax-saaxee waa ji ci ginnaawam dans son dos quoi di ci jam ay couteau di wax lu ñaaw lu ne danga naan muy xanaa kay du ñii loolu nag yëfu naafiq la waaw moo tax al imam al qurtubi rahimahullah mu ne kon moo gën a loolu lépp da koy dàq day dàq yi nga xam ne objectif yi nga xam ne nit ki day ngir rek ragalante gannaaw ci biir mbooloo yi muy ñaanal nit koo xam ne ngir paraître que ni moom daa sopp nit ñi yooyu nga xam ne mooy yàlla taxul yow yiis yooyu yooyu yëpp da ciy dàqu hmm? awil munqisa wala yi nga xam ne day wàññi day wàññi waate quoi mooy ne yow day wàññi yool dañ ci waroon wala doo ci am tus sax ndax loo deful ngir yàlla doo ci am dara waaw ndax fii ci jamonoy wéet foofu nag ca la dëgg dëgg wéetal gi loo sellal gi di gën a nekk te ci lay dëggoo jublu gum jublu ci boromam ci ñaan gi muy ñaanal mbokku jullitam bu ko defee malaaka mi daal di dëppook moom nag ci ñaan googee daal di koy bégal ci lam nañu yonent saa salaam que ne yow di nga am lu mel nii li nga ñaanal sa mbokk mu ne nag mbokkoo gi mooy mbokkoo diine obligé wu nga aabi kon kon mooy ku ñu bokk deret axiil muslim waaw wala ku ñu bokkal dëkk déedéet mooy bokku diine la mu ne mën na nekk kooku ngay ñaanal am na xaritoo gu dox seen diggante wala nga xam ko waaye man naa bañ a nekk loolu sax mën naa nekk koo xamul xam nga Seydina Ibrahim bi ñu génn ci di aay bi wax mais Seydina Ibrahim ñi muy ñaanal ñooñu ñëpp ñëpp la ñaanal <laughs> ma amul kenn ku mu bàyyi ci ñaanal gi mu ñaanal rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul waa ji xam gaa yooyu ah non bu ñaanalee woo boo leen jullit ñi te rek loolu ñu faatoo ci rabbana firna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ñoom dañuy dund am na ñu ciy dund am na ñoo xam ne dund ñu ci ëpp dund te pourtant ñaan nga bu ko yàlla nee na malaaka mi day na euh, da naan amin wala ka bi te yàlla deful tàngatalul malaaka boobu ngir tamit ñaan yooyu mu koy rejeté waaw ngir ñaan yooyu mu koy dàq quoi kon mooy obligé yow ki ngay ñaanal nga xam ko. man nga koo xam man naa nekk sa xarit man naa bañ a man nga koo xam waaye amul benn lien benn xaritoo bu dox seen diggante da koo gis rek mu neex la waaw wala nga gis ko muy julli rek nga ñaanal ko waaw wala ah julli ci Bangladesh loolu man nga koo xamoo kenn ku dëkk Bangladesh waaw jullitu mengal yépp yàlla na leen yàlla yërëm yal na leen yàlla defal nangam ay xéewal génn leen ci coono yu bu dee yañ nekk waaw inondation yañ nekk <laughs> waaw <laughs> jullitu Mauritanie jullitu Australie jullitu Faransa jullitu Norvège jullitu nam nim saa jullitu mooy neex muy minute waaw yooyu yëpp ngay wax wala julli ma ne yàlla comme li Seydina Ibrahima dafa ah, ñaan yooyu ñoo gën a matale yàlla allahumma ighfir lil muslimiin al ahyaa'i minhum wal amwaat allahumma ighfir lil muslimiin wal muslimaat al ahyaa'i minhum wal amwaat jeex na yàlla yàlla nga yërëm moo leen mooy ñi wammatul jullit ñi ñi ci faatu ak ñuy dund yow yow kooku sa affaire baax na jéggal mboole mooy jullit ñi ñiy dund ñuy faatu jeex na kan moo ci génn waaw moo tax kooku bu la nit nee ñaanal nga ma ñaan yooyu boo nee waaw ñu wax nga dëgg alhamdulillah waaw boo ñaanee rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ñaan yooyu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina al rabbana ighfir lil muslimina jami'an al ahya'i minhum wal amwat jeex na képp ku la ne ñaanal nga man ku ne waaw ñaanal naa la voilà moo tax obligé woo waa nga xam ko ah waaw obligé wul waa il faut mu dund ngir mu dal déedéet sinon ñaan ni ñuy ñaanal néew yi amatul njariñ walla iyaazu billah waaw kon nag waaw mu ne moo tax jullit bi bu ñaanalee mbooleem mboolum jullit ñi fu ñu man di nekk dëggu ci ci ñaanam bi sellal ko ala zahril bi ñoo xam ne yëguñu ko sax wala ci ñenn ci ñoom malaaka bi da koy wax loolu mu ne sax bal man na nekk sax moom ak payam dina màgg waaw ndax dafa ñaanal yiiw moo tàmbal yiiw gi waaw ba pare te lim ci jublu